xaafidul xujjatul alam abu zakariya yaxya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil fi kitaabi adabi ta'am fi kitaabi adabi ta'am kitaabi adabi ta'am wa fil baabil muwaffi al-mi'a wa an Umayyata bni Makhshin as-sahaabiyyi radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaalisan wa rajulun ya'kul falam yusammi hatta lam yabqa min ta'aamihi illaa luqmatan falammaa rafa'ahaa ilaa fiihi qaala bismillaahi awwalahu wa aakhirahu fadahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam thumma qaala maa zaala ash-shaytaanu ya'kulu ma'i فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي رحمة الله عليهما kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah muy ñëw ñun ba léegi téere bi kitaabu adabi at-ta'aam di ñaareelu téere ci euh, Riyaad bi ñu nekk ci chapitre cent cinquième chapitre muy téeméer garab numéro téeméer garab numéro téeméer di garab numéro li nga xam ne mooy cent wala tool wala euh, bunt wala chapitre ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadis sept cent trente et un bi moom ne woon waan Hudhayfata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna ida xadarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aaman lam nada lam nada aydina hatta yabda'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon euh, loolu lañ mujj woon gis lenn rek lañ fàtte woon ci njàngat yi ci côté boobu mooy lii Seydina Xuzayfa wax mooy teggin yi nga xam ne moom la saxaaba yi amaloon ak Yonent bi alayhi salaatu loolu mooy teggin bi nga xam ne ñun moom lañ war a am ak boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci ñun. bu ñu tokkeek ñoom sukk ak ñoom ci ndab ñu bañ leen a njëkk a dugal suñu loxo yoor ci ndab li waaye bu dee am raxasu la dañoo war a raxasu ba pare ñu njëkkeel ci ñoom ba ñu raxasu ba pare moo tax Seydina Xudayfa ne njëkk a raxasu waaye njëkk dugal seen loxo ci ndab li ne bismillah njëkk tàmbali ñun ñu dool te topp loolu mooy li nga xam ne mooy ay teggin moo tax mu ne buñ masoon a teew ànd ak yonent bay saa saam ñam teew dañu war a euh, xéewlu duñu jël suñu loxo di ko teg ci ndawgal ci ci ndab li lu dul na yonent bay saa saam moo koy njëkk a def ba pare tudd turu yàlla kon nag loolu lu am am solo la ay teggin la voilà am na luñ cooxoon sax mais ñi nga xam ne lool ci côté xale yi mais même côté mag yi waaw ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ñooy kilifa yi bu dee da sukk ak ñoom muy loo xamante ne nii du self <laughs> lekk yoo xam ne du salf fay waxoon naa la fi salf waxoon naa la saa waajala may fàtt tudd buñ demal fii ci deux mille vingt-deux bi fii ci Lyon jóge na li aksi ne waa ji doon tudd ah ñu lekk ñu ne ko moom daa ñëw fekk xawari xaan na ko laax waa ji de kii mais ah yaa yow <laughs> ah booy yow daal léegi ah, yow daal self nga koy def laal yooyu nag dëgg dëgg dëgg dëgg yaa yaa yaa yaa def ngénteel tubaab nag loolu daaj bool yi yëpp tim ko <laughs> self waaw <laughs> ah, moom yow la sama xel day dem ci moom waaye la joo xam ne ju xoromu la eh, yàgg na ci dëkk bi waaye keroog la yàlla def ma koy dóor a gis alhamdulillah léegi kon mooy mu nekk loo xam dañ koy bokkoo même sax bu dee ne sax self la ñu servir ndoo wala ku nekk téye li gën a li gën a yelloog teggin mooy ñépp euh, yor seen assiette waaye bi xool sëriñ bi wala ki nga xam ne mooy kilifa gi ba moom mu njëkk a mos li nga xam ne mooy bi mu yor euh, bu dee moom itam ci lañ ko defal ñeneen ñi ne bismillah ñeneen ñi daal di tàmbali ñoom tamit door a mos voilà waaye loolu mooy li jaar te tamit leneen luñ fàtte woon mooy dañ gis na yonent may saa saam dafa nawloo woon saxaabaam yi waaw da doon lekkandoog ñoom waaw di tukkee ñoom comme niñ ko yàgg a wax di dem di leen seet si ñu koy seet si waaw muy am yoo xam ne da koy soxla di leen ko leb <laughs> am yoo xamante ne loolu la ñuy ñëw di ko diis ay soxlaam ngi noonu parce que jël lépp nag daal di koy mystifier sëriñ bi moom du mas a lekk ak nit ñi ak lekkam sax nekk mystère gaa yi naan gaa yi ku nekk di fantasme wu eh, ci nan lay lekke buñ ko dugalee lekk gi ñuy naan moo du ci mos dara ci ay ay ay ci day da da bëgg ci ay teggin moom teggin yéere yi day mos kese ngir ñi ko doon togg ak yooyu ndeke waaye yooyu yépp mën naa ñàkk te yéen xamu ngeen nu muy lekke te mu waroon a lekk yéen jàngal leen tegginu li nga xam ne mooy lekk bu dee ne xam ngeen ko muy na ala nuur bu dee ne xamu ngeen woon ko mu nekk loo xam ne lu baax la lu leen di xamal loolu yëpp moo tax du dara euh, koo xam ne moom léppam day day tëju day fatu kenn du gis ci moom dara lépp nekk ay mystère ak bu ñuy yaakaar kese ku nekk di fantasme wu di wax na nga di di ko di di wax yoo xam ne teguwul ci dara ci ay yaakaar rek la in yattabi'una illa dhann waaw ñooñu nekk ñu dul topp ay njort ci mbiru sëriñ bi te yooyu mënoon na koo def ak ñoom bu dee ne du ngànt tax waaye bëgg dëkke noonu léeg-léeg man na war a nekk ndax ay ngànt yuñ mën a xam mais bëgg dëkke tout le temps loolu laysa min as-sunna bokkul ak yonent bi alayhi salaam jàngale kon loolu euh, buñ ci pare tey ñu war a jël xadiis bi nii waaw di leen ndokkeel ci bésu tabaski ji nga xam ne moo romb euh, pour ñenn ñi dimanche la woon bi barki démb pour ñenn ñi démb la woon rawatina réew ma moom Sénégal démb la woon muy ci altine bi ñu nekk alhamdulillah le dix Dhul mille quatre cent quarante cinq démb tay ji le onze ci ñoom ak ñi nga xam ne même France ak feneen ñoom itam loolu lañ ki muy le onze dul hijja euh, euh, mille quatre cent quarante cinq dëppook le mardi dix huit janvier deux mille non janvier dix huit juin dix juin <laughs> ci bi juin deux mille euh, deux mille vingt quatre di ñaan borom bi def ñu yàgg koo fekk ka xiir ñu ci boppam amin dañuy aji borom bi nangu leen walillahi alhamdu wal kon al imam daal di indi ki nga xamante ne li nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu mooy xadis numéro sept cent trente-deux mu ne an Umayya wa wa an am Umayya ibn Makhshi as mu ngi mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne Umayya la tuddoon di doomi ku ñuy wax Makhshi as-sahabi sahaaba la de da koy préciser ndax ñenn ñi nga xam ne seenu saxaaba siiwuñu wala siiwuñu nit ñi walla mu am lënt ci ñenn ñi naan du saxaaba ak yooyu da koy préciser kii nag dafa siiwul noonu moo tax mu ne ab saxaabiyya waaw kantaa ndax saxaaba la loolu kenn wutewu ci waaye eh, mooy eh, da koy tudd ngir nit ñi xam ne kii saxaaba la ndax siiwul as-saxaabiyya muy saxaaba bi nga xam ne mooy Maxshi eh, Umay ibn Maxshi <laughs> xam nga sahabu Maxsi ibn Amr al wala Damri bi yenent bi alei salaam daje woon keroog bi muy jëkk a ngir kari waa Quraysh ah abwaabu waatun ushayrun thumma safwanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi wa bi muy dóor a génn ghazwatu abwaa demoon doon kari njëggum waa Quraysh dajeeg ak waaye jubluwaale ay nit ci waa banu damra yi nga xam ne ñoom itam ay kàccoor la ñoon yonent way saa saa dem waa Quraysh rëcc nañ ko waaye mu dajafaat Maxshi ibn Amr ñii ne Majdi ibn Amr ñii ne Maxshi ibn Amr ad-Damri al-Juhani radiyallahu anhu <laughs> ah kon kilifaay waa Juhayna mu am ak ñoom ay accord eh, eh, ak Maxshi moo ma la ñii ne Majdi ibn Amr kii nag du doomam ah. kii Umayya kii bokkul ak moom ndax moom mi dafa bokkoon ci tribu de Xuzaa te kee wax nañ la Juhani la euh, euh, waa Banu Damra sala bokkoon moom Maxsi ibn Amr wala ñu ne Majdi ibn Amr ad-Damri voilà réviser sa siira yaa vay alayka euh, rahmatullahi wa ayyadaka Allahu tabaraka wa taala kon mu ne waan Umayya ibn Maxsin mu ngi jëlee ci Umayya di doomi Maxsi as-Sahabi sahaaba bi radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jaalisan dafa mas a toog wa rajulun yaqul am benn waay buy lekk ci wetam falam yusammi llaha waa ji nag ah ba muy lekk tuddul turu yàlla ah, neewul bismillah ba muy tàmbale di lekk di lekk di lekk hatta ba da nga xam ne ba ndere ba na nga xam ne lam yabqa desul ca lam doon mi lam yabqa desul min ta'amihi ca lam doon lekk illa illaa ma lu dul bouché lu dul ab lënt loo xam ne bu ko nee da koy sex rek mu jeex ab lënt daal moo ko dese woon fa lamma rafa'aha waa ji yëkkati la desoon ba nga xam ne mooy dernière clap de fin xaw ma ngeen koy waxe ci lekk gi ba mu ko yëkkatee ilaa fii yi jëmale ko ca gémmiñam dem bay sax xaala mu waaja nag door a wax ne bismillahi awwalahu wa axirah ne bismillah tudd yàlla waaw tàmbalee ci turu yàlla awwalahu ci njaalbeen bi wa axirahu ak li nga xam ne mooy jeexital bi bi mu ko waxee rek fa daxika nabi yonentu way saar saar daal di reetaan <laughs> summa qaala yonentu way saar saar ne ma zaala shaytaanu ya'kulu ma'a gis nga waa ji toog nii doon di waa di lekk nii ba wax lii mu wax seytaane dañul doon lekkandoo ak moom waaw fa lamma zakara ismallah bi mu tuddee turu yàlla nag bi mu tuddee turu yàlla mu ne dañul di lekk ak moom moom seytaane waaye fa lamma zakara ismallah bi nga xam ne ci la moom mii tudd turu yàlla istaqaa ci la woccoo ma fi batni li ne woon ci biiram waaw seytaane lam ci jotoon a lekk mu nekk ci biiram waa ba mu tuddee turu yàlla la seytaane waccu lépp loo xam ne jotoon na ko emmagasiné ci wàllu lekk gi daal di woon na koy daal di rokkos ci biir bi mu ne rawahu soloo na ko abu daawud al imam abu daawud eh, wa nasaa'i ak al imam an-nasaa'i rahmatullah alayhima njàngat mooy est que ñoom deng ko solo hmm? dañ naan la noono hadis bi de al imam Abu Dawud sëriñam bi jiitu woon na ko ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi naka al imam an-Nasa'i imam eh, kii nee na Abu Abu Dawud ak an-Nasa'i imam an-Nasa'i nag solowu ko ci sunan bi de ci euh, amali al yawm wal layla foofu la ko solo kon al imam al hafiz abu dawud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ngi ko indi ci kitab awwal kitab al at'ima bab at tasmiya ala at ta'am mu ne haddathana mu'ammal ibn al fadl al harrani mu ne ki ñu nettali mooy mu'ammal ibn al fadl al harrani di mu'ammal ibn al fadl ibn mujahid Abu Sa'id al-Harraniyu al-Jazariyu al-Makhzumiyu mawlaahum rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Isa mu ne ki ñu nettal mooy Isa al-imam Abu Dawud mu ne ya'ni ibn Yunus ibn Yunus ki ñu ci jul mooy Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'iyu Abu Amr radiyallahu anhu rahimahullah wa ñi ne Abu Muhammad al-Kufiyu al-Hamdaniyu surtout euh, Abu Ishaq la rahmatullah alayhi muy Isa ibn Yunus rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Jabir ibn Subh mu ne ki ñu nettale mooy Isa ibn Yunus mu ne Jabir ibn Subh di Jabir ibn Subh ar-Rasibi rahimahullah Abu Bishr al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Muthanna ibn Abdirrahman al-Khuza'i mu ne ki ñu nettale mooy al-Muthanna ibn Abdirrahman al-Khuza'i muy al-Muthanna ibn Abdirrahman ibn Makhshi Abu Abdillah al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala an ammihi moo ko jëlee ci bayti di Umayya ibn Makhshi di Umayya di doomi Makhshi radiyallahu kon mu jël ko kon ci bayti moom al-Musanna ibn Abdurrahman yéeg ibn Makhshi waaw Abdurrahman euh, moomee di doomi Makhshi euh, moom frère Umayya la ibn Makhshi mi nga xam ne Abdurrahman boobu nag moo jël al-Musanna kon jëla ko ci baay di frère u muy Umayya ibn Makhshi radiyallahu ta'ala anhu abu abdillah al-Khuzaa'i al-Madani al-Basri Basra la mu joon wàcc radiyallahu mu ne wa kaana min ashaabi imaam Abu Daawud mu def mise en opposition wane jumla i'tiraadiyya wane comme l'imam kii an-Nawawi def ginnaawam di imam Abu Daawud defoon na ko wa kaana mu ne wa kaana min ashaabi rasuulillah te moom mii Umayya ibn Maxsida bokkoon ci saxaaba yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bani xadis bi jeex kon xadis bii ni dañ ciy gisee ginnaaw biñ gisee taxrij bi ni walillahi alhamdu wal kon léegi leneen loo xamante ne mooy ci njàngat yi mooy ana ban lëkkaale la am bunt bi nga xam ne baabu tasmiyati fii awwalihi walhamdi fii aaxirihi bunt bi wax tudd turu yàlla booy tàmbalee lekk waaye boo paree nga sant yàlla ne alhamdulillah ak ban siira nga koy waxe loolu dina dina ko indi ci biir insha allahu taala yan expression mooy yi nga xam ne mooy yi gën lu jaam bi man a wax ndax loolu la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doon def te moom la jàngale loolu dina ñëw côté boobu côté bii yëpp ñu ngi ci côté tàmbaleel tudd turu yàlla waaw tudd turu yàlla ci tàmbale njàlbeenu lekk bi kon fii nii ah, li ñuy wan kon dëkk euh, lëkkaale mu bunt bi mooy waa ji daa nekk ak yonent daa nekk ci wetu yonent bay saasaam di lekk tudd turu yàlla waaye ba mu defee benn dank benn tibb wala benn sex benn lënc mu dem yëkkati ko dem bay lekk na bismillah yonent bay saasaam reetaan ne de seytaane dañu loon di lekk ak moom ba mu tuddee turu yàlla la woccuwaat lépp loolu luñ ciy jànge lëkkaale bunt bi mooy kon ngëneel li gën a néew lu jox mooy ngëneel lu gi nga xam ne moom la tudd turu yàlla am ci lekk waaw ndax nit ki comme niñ ko gisoon ci xadiis yi romboon ah iblis iblis day fexe di daganal ñam ji yastaxillu at-ta'am xadiis biñ génnoon bi weesu bu Seydina Xudayfa an la yuzkara ismullahi ta'ala alayhi ñam bu ñu tudd tur yàlla iblis moom dañuy dagan mooy xam na ne dagan na ngir moom mooy teey na ngir moom man naa lekk ndax turu yàlla moom comme que yu yi la bëgg yu salte yi ñoo moom lay dunde loolu moo tax lépp tara lépp lu ñu tudd yàlla dootul amati salte biir yàlla tere salte bi maanaa waaw nag iblis moom comme moom dafa salte waaw ndax dañoo salte moo tax suñu borom ba muy melale waa safara dane <laughs> gaa yi seen dañoo ñàng quoi waaw ndax seytaane mooy représentant ñàng waaw ñàng ci boppam ñàng euh, euh, euh, moom moom seytaane moom di iblis mooy mooy mooy moo moo mooy mooy waaja quoi waaw moo suñu boroom naan gaa ya dañoo mel ni seen bopp ya boo leen gisee ba dañoo mel ni ru'usu shayatin waaw comme boppu seytaane yu yées yi waaw ñoom noonu noonu lañ mel lu tax parce que dañoo ñàng ndax ñoom yu ñàng yi mooy li nga xamante ne euh, tal'uha ka annahu mooy boo demee safara waaw wal iyaazu billah garab bu yées boo gële di shajaratu zaqum <laughs> way <laughs> dama laaj lu may rey leen <laughs> gis tafsir boobu suuratu safat ci kii yu gàtt yi am na luñ ci waxoon ak duxaan ak yooyu bi kii di wax Abu Jahlin al-mal'un di saboote quoi <laughs> naan yéen yéen yéen waa Quraysh <laughs> inna Muhammadan yukhawwifukum bi shajaratin <laughs> fi aslil ja fi aslin nar ah tud'a waaye yow bu leen am ne ne yéen waaw Muhammad daal dara fii da di tiitloo ah ci ay ay ay nee garab boo xamante ne waa yooyu yaay ca biir safara sa wax sa lay nekk ah boo xam ne xoolal rek safara ci biir safara ñoom noonu lañ doon xalaat biir luy lakk naka la fa garab mën a saxe ba say nekk mu leen ci tiitloo ma ne loolu lu dara laa wax ajwatu yas yasrib la laa wax garab googu man abu jëflin maa leen wax du tus lu dul gis nga tàndaar may yasrib yu naqar yooyu te ñoo day kàcc kat la <laughs> waaw boo bañee nit rek bañ ay parce que ñoom fat nañ ki nga jàpp ne sa noon la léegi nga commencé lay jóge ci ñoom nga ne neexatul baaxatul waaw du dara laa wax waaw léegi nag fa hayya fal natazaqam ay wa ñëw leen laax ñu ne ko tëll na gaaw indi na ko indi ñu ne ko réll laa wax lañ koy def daal di koy nen foof da ko tëll mu jeex waaye di dañoo faale yooyu wala yaazu billah loolu la wallahi mooy bàyyuk l'ignorance moom Abu Jahl voilà garab googu nag dafa ñàng nga xam ne suñu boroom dane ah innaha shajaratun taxruju fi aslil jahim garab la goo xam ne day génn ca biir ca ca cosaan jahannama fa la reen ya nekk fa la banq fa ci reen ya nekk dàq ba di génn di jóg waaw tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin boo leen gisee gaay gaay ci ci kaw wallahi garab googee bu ñàng googee da mel ni bopp seytaane yi waaw mooy dañoo ñàng moo tax seytaane dafa ñàng waaw moom boo tuddee turu yàlla nag mooy yéppam yàqu naa waaw mooy nit ci bu tu buy lekk tudd turu yàlla iblis day profité di lekk ak moom waaw te nag waxoon nañ la loolu li gën a dëgër mooy li ñoom imaam Ibnul Qayyim waxoon ak ñi mel ni ñoom ne loolu sax ci ñun ci xanaa bi lay am na nañu wax loolu te ne loolu moom tudd turu yàlla farata la waaw moo la al imaam wala euh, al xaafiz ibn Hajar al Asqalaani rahimahullah xam nga waxoon nañ la ne imaamu Nawawi euh, tuddoon wax nañ ko fi waxati ko fi bi naan euh, mbir mi dañ koo sopp quoi turu turu yàlla dañ koo sopp waaw moom loolu la doon wax mais loolu waxoon naa la loolu moom c'est pas que loolu loolu duñ ma ah. waaw parce que dana woon loolu moom mujma'un alayhi waaw waaye loolu laysa bi mujma'un alayhi ah. waaw ba euh, euh, imal imam alxa waxoon naa la imam al Qayyim moom da koo dàq ci azad ne déedéet waaye li moom li mu dëgëral sax mooy ma ne bala ngaa lekk tudd turu yàlla farata la parce que sinon boo ko deful sab noon ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay doole muy iblis bi gën a bon mi borom bi ne moom seenum noonu la jàppaleen ko noonu nan ngay jële di alimenter sa noon yéen a ngi ci guerre sa arme yu baax yëpp nga koy jox sam noon ngir mu di laa faagaagal lool xel la lool lool fara da bul sànni sa wopp ci lu lay alal te nag li gën a yées mooy ngay nuyul sam noon kon loolu moom farat lay doon moo tax kartal imaam alhamna xajar ci alfath bi mu ne imaamu Nawawi ah sëriñ bi imaamu Nawawi da nee na ijma al ulama ala istihbab at tasniyati ala at ta'am fi awwalihi mu ne wa fi naql al ijma ala al istihbab nazar waaw imaam alhamna xajar ash-Shafi'i moom mu ñëw ne eh, eh, comme imam <laughs> mu ne ah imam Nawawi de nee na rahimahullah boroom xam-xam yi dëppoo nañu ci soppu tudd turu yàlla bu ñuy tàmbalee lekk ci njaal bind mu ne waaye nag ci toxal boobu mu toxal ne loolu euh, euh, dañ cee euh, consensus communautaire la boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo bokk ci benn mu ne loolu lees ciy seet am na ci loolu moom moom que ne dañ koo sopp ah illaa in urida bil istihbab annahu rajihul fi'l xanaa xanaa de li mu wax noonu mu jublu ci ne ñu jublu ci ne kene sopp gi liñ ci jublu mooy li gën a li nga xam ne moo gën a eh, noot ci jëf waaye wa illaa faqad dhahaba jamaatun sinon am na mbooloo mu bari moo xamante ne ilaa wujubi zalika yoo xam dañ ne non non non non non tudd tur yàlla booy tàmbali rek farata la waaw kon loolu te loolu taxawoon nañ ci ba waxoon li saahibu zaadi al imam Ibnul Qayyim imaam Ibnul Qayyim moom daa nekk diggante imaam an-Nawawi ak imaam al-Hafiz Ibn Hajar voilà mooy ji diggante boobu la nekk mooy moo imaam an-Nawawi moo jiitu après ñoom al imaam Ibn Taymiyya ay ñoom al imaam Ibnul Qayyim nii léegi ak ñoom imaam Ibn Hajar après lañ voilà kon loolu mu ne loolu comme li imaam Ibnul Qayyim wax voilà am na ñu ne déedéet ah am na ñu ne déedéet farata la de waaw kon loolu taw ñun loolu lañ gisoon ne loolu mooy li gën a dëgër quoi que ne loolu moom farata la. waaw tudd turu yàlla booy tàmbali xanaa nga fàtte ko boo ko fàttee moom borom bi jàppewu leen inna allaha rafa'a an ummati tajaawaza li an ummati al-xata wa an-nisyaan wa ma sukrihu alayhi borom bi nee na yonent way saa saa nee na samay borom bi da tabaaraka wa taala daal dina jéggal ngir man waaw ngir moom yonent way saa ngir sama xeet li nga xam ne njuumte la mu ngi woon ci naw yee gisoon nañ ko fi ah taala anhu Euh, njuumte ak li ñu fàtte ak li nga xam ne dañ leen tee forcé loolu borom bi du leen ci tenir rigueur xanaa loolu bu ko nit ci fàttee voilà ak yooyu quoi waaye sinon loolu lañu gis ne mooy li gën a dëgër mooy ne tudd turu yàlla moom ci tàmbaleg lekk farata la léegi nag nga ne ma moo attention parce que yow hadis bii nii jàppalewul sa wax ji ah waaw ah, yow ñoom Ibnul Qayyim Hanbali yi ko wax ak ñeneen yeneen mazahib bii nga xam ne loolu lañ dëgëral seen wax yow hadis bi jàppalewu ko ma ne lu tax jàppalewu ko ah <laughs> yow yonent bi alayhi salaatu salaam naka lay nit di nekk ci wetam di def loo xam ne dafa xaraam ah loo farata la la war a def farata la war a def defu ko yonent bi alayhi salaatu salaam taxaw di ko bàyyi noonu waa ji di lekk di lekk di lekk di lekk di lekk di lekk ba benn bu lañ ko def ci benn tibb benn dànk bu mu la ko nu mu la neexe benn yëkkati fourchette bu dee koy lekk te ñoom loxo la doon kii mu yëkkati ko loxo war yonent way saa saam ba foofu waxu ko dara te taxiirul bayaani an waqtil xaajati yow yow kay ay ay yow boo nekkee sax man man maa ngi lay ay xamoo usul yooyu yëpp mën na cee ñàkk quoi waaw taxiirul bayaani leeral yéex te wax nañ ko fan yële ab règle bu am solo la. mooy yéexi li nga xam ne daa war a leer hmm? jamono ji mu war a leere giñ ko soxlaa war koo leeral loolu warut waaw waaye nag taxiirul bayaani ilaa waqtil xaajati loolu yëtu yéexe liñ war a leeral mais xam nga ne nit ñi soxlaa guñ ko léegi ba jamono jañ ko soxlaa loolu mën naa ne waaye fekk jamono juñ ko soxlaa mooy lan <laughs> julli farata la wala déet waaw ah borom bi de moo ñu ne wa aqimu salaa taxawal leen julli kon nag bu borom bi du ñu digal ne julli leen ba pare du ñu jàngalu xamal ñu nan la ñuy julli fekk waxtu julli jot ñu war a julli te kenn xamul nan la ñuy te yàlla nee nañu julli leen loolu borom bi du ko def moo tax daa yónni sabihatul isra yi dafa yónni Seydina Jibril alayhi salaam mu déterminer yonent alayhi salaam waxtu yi jiite ko wan ko mbir yi ak yooyu ba mbir yi leer mu jàngal yonent alayhi salaam jàngale ko bi ñuy farataal julli bi mu jëlee julli loolu parce que dañ koo soxla dañ ko war a def manuñu la woon moo léegi nañ bàyyi ba dem Medina ñu ngi nii Makka ci fukkeelu at mi di ginnaaw bi ñu yónnee yonent bay sa salam bi mu officiel kon affaire bi loolu dafa am soo quoi <laughs> léegi nga ne ma waaw kay léegi yooyu yépp nag boo ko leeralee jazakallahu xayran waa léegi yow yonent bay sa salam li may wax mooy yow affaire affaire bi daa jàppalewul yow sama lépp daa jàppalewul benn ci yoon sama mazhab da koo jàppalewul parce que yonent bi saa salaam du gis nit kuy def lu dul noonu mu ko ci bàyyi waaw waaye rawatina loo xamante ne ni Iblis waa ji comme ni nga ko waxee dëgg la ñun on est d'accord hein on est day nekk koo xamante ne nii day lekkaaleeg waa ji day nekk koo xam ne day day lekkaale waa ji waa ji di gën a am doole voilà iblis di gën a am do di gën a am doole waa léegi naka la yonent way sa saam di gise kooku muy lekk ci wetam mu bàyyi ko bu dul woon bu dee ne loolu farata la <laughs> ah ajib ya lan nga may yëkkati la lënt lënt boobu sinon ah l'imam an-Nawawi wax imaam alxaam na xajar léegi di wane ne am na ñeneen ño ijmaa boobu amul de am na lees ciy seet de ndax am na ñoo xam dañ ne faratal te waxoon naa ci ci bokk nañ ci gën a siiw mooy imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi te moom farata la bu ma juumul al imaam ibn al-Arabi al-Maliki moom itam da ne farata la bu ma juumul liir naa ko fenn ba de passage moom muy wax ne loolu farata la voilà loolu nag euh, defe na maa leer nañ ko entre parenthèse ma mën a dogu ne loolu la wax. voilà mais daal li ma leer mooy saahibul hadi muy al imam Ibnul Qayyim ak ci Hanbali yi comme moom ni mu ko fa waxee ñoo xam ne dañ ne sii farata la kay loolu farata la taw wajh la buñ jëlee ci imaamu Ahmad rahmatullah alayhi mu ne loolu farata la voilà kon léegi nag nga ne waa léegi ginnaaw loolu lañ ñëwal ñu ne la wallahu taala alam moo yonent may saat salaam lii waa ji ne woon ci wetam doon lekke càmmoñ non ba baa lekk càmmoñ parce que dafa xaram moom du ba waroo xam-xam it boobu it boo xam ne xam naa nañ ci ñëw euh, bu ñu agsee ci hadis yi ci kanam euh, dinañ ci ñëw ak yi ci kanam quoi yi ñëw lu ñu ci kitaabu adadi taam euh, dinañ ñëw ci yooyu <laughs> te loolu taxawoon nañ ci ci hadis bi ñu bi mu njëkk indi fii mais comme que dañ koo gisoon mooy hadis sayna Abu Hafs Umar ibn Abi Salama radiyallahu ta'ala anhuma bim naan yonent bay saa saa am daan wa kul bi yaminika wakul mimma yalik fa ñu ko gisawoon muy hadis deux cent quatre-vingt-dix-neuf bi taxawoon nañ ci loolu que loolu moom farata la dafa xaram boog lekke loxo càmmoñ dafa xaram waaw même bu dee ne am na ci Shafi'i boo demee seen biir dañoo wute ñii naan dañ ko bo lu ñu sible voilà nangam ak nangam ñii ne non farata di dafa xaram nga naan lan mais wax naa li gën a dëgër mooy dafa xaram parce que yonent sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ka nga xam ne da doon lekke càmmoñam yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko lekkel euh, ne joor mu bañ yonent bay saa saam ñaan ko yàlla ñaan ko yàlla ne dootoo ko man waaw loo xam ne nag du farata yonent bay saa saam du ci ñaan yàlla nit quoi mooy lu bon daal di ko lu metti daal ko ciy dal loolu du ko def ba pare mu nekk loo xamante ne eh, comme niñ koy gisee fii ci bunt bi que ne saytaane lekke leen seen ndejoor ndax saytaane mu yées mi mooy ki nga xam ne moom mooy lekke càmmoñam waaw bu leen lekkee càmmoñ ci hadis euh, bu ne sa imam muslim bu bunt bi mais ci kanam ci téere bi lañ koy gis euh, euh, que ne saytaane mooy lekkee li nga xam ne mooy càmmoñam te ñëw di def lu saytaane di def loolu moom daa nekk loo xamante ne lu xaram la voilà te loolu képp mooy la même chose bi am fii yow nga ñëw lekkoo di tuddoo turu yàlla ba saytaane di lekkandoog yow waaw léegi nag nga ne ma eh, yow daal bon yow ngaa mën a wër ay ay masala quoi <laughs> waaw kon nag damaa wër waaye <laughs> man c'est ba léegi tontoŋoo ma quoi waaw ne la waa léegi déglu loolu laa nekk yow itam moom moom bul yàkkamti ah. mooy wallahu ilmu inda allah te ne yonent bay saa saa le fait que waa ji nekk ci wetam di lekk tuddul turu yàlla mu toog di ko xaar di ko xaar di ko xaar bàyyi ko rek di ko xool waa ji di lekk loolu li nga xam ne moom lañ ci mën a jële mooy yonent bi alayhi salaatu salaam xamal na ñu ne yonent moom après say saytaane masula dañ di lekk ak waa ji ba ni mu tuddee tur yàlla li ñu ci gis mooy na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am lu mu bëggoon a leeral foofu lu mu bëggoon wane foofu mooy que ne waa lii mu dese woon dem ba koy sex bu demoon ba koy sex sans tudd turu yàlla yon bu woon ba sex ko yonent bay saasaam dina ko ne tuddal turu yàlla bu ko defee mu leeral affaire bi li tax mu bàyyi ko boobu ba léegi te li tax mu bàyyi ko dafa bëgg a xamal euh, jaam yi saxaaba yi d'abord waaye mbindee fii ñëw seen ginnaaw doo ñun ba ilaa yawmi diin keneen nit ki de bu dee dafa fàtte te kii li muy niru mooy dafa fàtte daf ko fàtte c'est sûr daf ko fàtte ndax boo tax bi mu demee ba lekk lekk ba benn def ci mu yëkkati ko rek xel mi dem ci lool tudd turu yàlla bu tudd turu yàlla yonent may saasaam bi ñu jàngal ne nit bu fàttee tudd turu yàlla bu seytaane du loolu le fait fàtte na moom loolu teggiwul dara que ne ngi lekk ak moom ah. <laughs> waaw waaw non que ne man fàtte na waaye yow isma bakkaaru nga def lu yàllay tere wala boog loo xam ne farata la loolu dinañ la ko teggi mais nag seytaane di ciy profité moo tax seytaane daa nekk koo xam ne dañuy dañuy scruter di ñu xool ci suñu lépp comme ni yonent may sa sa waxoon te ñu gis ko ci hadith yi ñu romboon nit ki buy dugg ci këram tuddul turu yàlla seytaane wax mbokkam yi yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy collaborer moom ne ay waaw waaw waa ji tudd turu yàlla am ngeen dëkkuwaay bu demee di lekk tudd turu yàlla mu ne am ngeen lu ngeen am wa adraktumul mabit wa adraktumul asha al asha waaw da yéen non seulement am ngeen fu ngeen fanaan dortoir waaye am ngeen lu ngeen reere kon kooku noonu da ngay scruter di la seet di la saytu di la càmbar saa su ne nit ki fàtte nag loolu digganteem ak boromam boromam dina ko jéggal waaye comme tajaawaz an ummati biñ wax sànq. waaye nag loolu du tee iblis di ci profité moo tax moom ay ñag bi jullit bi di ñag boppam fil ghuduwi wal asal suba yéeg ngoon yéeg lépp seytaane mu ngi xaar benn porox ndoll mooy benn yëgadi rek mu jaar ci waaw benn yëgadi mu dem jaar ci benn yëgadi mu dem mooy yooyu noonu da ciy profité ngir daal di yàqal doomu aadama bi wal iyaazu billah yonentu ay saasaam nag bi ñu jàngal ñaari mbir mooy fàtte boo fàttee tudd turu yàlla booy lekk du tee saytaane xam nga ki fàtte bokkul ak ki tay ki tay moom non seulement saytaane day lekk ak moom mais dafa am beneen affaire mooy day am day am koo xamante ne mooy istihbaab da cee dugg bu dee ñu ne istihbaab dañoo sopp tudd turu yàlla mooy def na loo xam ne vraiment xilaafu law laa bàyyi na li gën a yeey waaw. waaw te loolu dañuy gis ne dëgërul waaw insha allah comme ni ñu wax mais ñu gis ne farata la mooy alhamdulilah waajooju waajooju waajooju ci boppam waajooju ci boppam da ngay gis ne euh, moom li mu def bàkkaar la parce que fàttewu ko moo ko tey ba pare mu teg ci wa mu teg ci mu teg ci wa lan fàttewul di tay taylu ne tuddul turu yàlla mu am duubul bàkkaar alors que ki fàtte mooy moom seytaane ki ki fàtte ki ki tay seytaane day lekk moom ba pare moom bàkkaar ci kaw farata gi ñu ne moom farata la da fàttewu ki fàtte nag moom du am bàkkaar waaye day nekk koo xamante ne nii du tee seytaane di lekk ak moom waaye nag yeneen tey saa saan bëggoon ñu jàngal benn affaire beneen affaire mooy nag gis ki gis gi bu fàttee hein parce turu turu yàlla bi mooy nit moo tax mu ne woon bu wooyee nit daa fàtte na wax fi awwalihi wa axirihi hadith sayyidatu Aisha bi deuxième bi bu kenn ci yéen idaa akala ahadukum falyadhkur isma allahi taala bu kenn ci yéen di lekk na tudd turu yàlla bu ko fàttee an yadhkur isma taala fi awwalihi falyaqul bu boobaa na wax bismillahi bismillahi awwalahu wa axirahu bu dee da koo fàtte bismillah awwalahu wa axirahu waaw léegi kii nii nag moom yeneen ci may ñu xamal ne nit ki bu waxee loolu xam nga fee dañoo jàngaloon Sayyidatu Aisha bi ñu wax loolu kese mais waxuñu est-ce que saytaane day wàccoom déet <laughs> est-ce day wàccoom déet fii nag mu leeral ñu mu leeral ñu ne say nit ki nag bu fàttee wax bismillah ñëw wax ko à la fin kooku day saytaane lam jotoon a lekk yëpp da koy wàccuwaat. waaw kay loolu la waaye tekkiwul mu ko ko ne yonent bay saa saam daa gis waa ji bàyyi ko noonu ndax xam na ne tudd turu yàlla soit waa ji wax ko ci ci digg bi ci ci njàlbéen bi wala bu dee da koo fàtte mu wax ko ci kanam wala mu wax ko ci fin bi bu ko fàttale ko yonent bay saa saam mu ngi koy gis xam na lenn benn mbir que ne lépp loo xam ne jot na ko cee am si bi waa ji waxul say euh, bismillah loolu lépp balaa waajee pare moom yonent bay saa saam dina ko xamal léegi. far waa ji ci boppam daal di koy fàttale ku wax ko bu ko xasee wax day mel ni ku ko waxoon ci njaal benn bi mooy iblis euh, parce que bu dee njaal benn bi moom da koy tere sax mu ñam ki dara waaye boo demee ba ci biir fàttale ku ko wala ca feeba waaw nga daal di koy wax loolu non seulement li mu ci jotoon a mos te loolu moo gën tee ñàng moo la nga a lekk ba jàpp ne dina la may nga kii nga waccuwaat waaw <laughs> waccuwaat lépp loolu noonu la yeneen way sa sa wal ilmu inda allahi tabaraka wa taala doon leeral fii kon loolu tamit lu am am solo la kon loolu yaa fay day euh, mooy dindiwul dara li nga xam ne moom lañ jàpp que ne loolu mooy li gën a dëgër que ne tudd turu yàlla bu dee nit ki fàttewu ko booy tàmbale lekk loolu farata la kon yonent bi alayhi salaatu salaam leeral ñu fi lool far waa ci boppam daal di koy wax mu xamal ñu ne ah nit ki nag bu tuddee turu yàlla fekk da koo fàtte woon saytaane lam jotoon a lekk lépp da koy wàccu wallahu taala alam waaye loolu yi dañ ciy xam ne dañ ciy jàng ginnaaw loolu ku ne mooy amul ngaañ euh, ay nit nekk am koo xam ne mu ngi lekk ci seen biir bu dee ne ñoom fekk na doyewuñ ñam lu dara fekk jot nañoo lekk ba pare wala yu mel noonu am koy lekk ci seen wet loolu du loo xam nañ naan c'est mal civilisé voilà kenn kan moo la ko wax yeneen bay saab saab li nga xam ne moom moo ñu jàngal xabaara moo ñu indil ak ak yiiwa ko ak civilisé mu ngi nii toog am kuy jàng ci wetam yow nga kuy lekk ci wetam ngay am looy wax te moom lekkul voilà <laughs> kon mu ngi noonu te te Umayyah ibn Maxsi mi ko doon tudd ah, ñàkkul ne daa mbooloo ñoo fa woon voilà loolu yëpp euh, bu fi kenn di sonal kenn ci yu mel noonu voilà boo lekk da ngay laqatoog yooyu ay wax la yoo xam ne parce que lekk ci biir ak nit ñi di la gis léeg-léeg am na benn njariñ boo xam ne rawatina jàngalekat bi surtout kookoo tax ñuy wax ak boroom xam-xam bi ndax bu dee am na erreur boo rek mu mën laa corriger comme waa jii nii wala ilmu inda allah mooy bu demoon ba lii mu naroon ko fex te waxul dara yonent bay saasaam na ko tuddal yàlla tuddal turu yàlla mu wax ko après seytaane waccuwaat bi par waa ci boppam daal di koy mooy da ngay eh, daal di koy fàttale ku wax ko mooy correction bi mu lay defal ba pare lijjantil la boroom xam-xam bi bu dee da ngay lekk ci wetam lépp loo xam ne tegginoo lekk teggin yooyu da ko koo fell mu daal di la koy xamal wala yoo xam ne xamoo ko won wala yoo xamante ne yaa ngi koy def te bokku ci mu daal di lay xamal loolu yëpp dafa nekk lu am solo bu dee da ngay tëju kese te moom doo gis mu lekk moom du la gis nga lekk mais nan la lay corriger nan lay xame ne yow teggin yi nga xamante ne nii daa bokk ci aadaab yi ci teggin yi mooy di lekk li nga xamante ne di tàmbalee bismillah ak teggin yi nga xam ne ñoo ci am di lekke ndejoor ak di lekke li nekk sa wàll bu dee ne benn façon ñam la voilà hadith sayna Umar ibn Hafs bële Abu Hafs Umar ibn Abi Salama mooy bu dee benn façon lekk la la ñuy tere nga jël sa loxo di wër ci ba dab li mais bu dee ne façon lekk la te waxoon nañ ko foofu boo xamante ne dañoo teg euh, salaat si nekk benn côté frige yi nekk benn côté euh, boxeur bi nekk ci kanam muy euh, <laughs> euh, ganaar gi ñu doñ nekk ci kanam voilà ñoomin concombre ñoomin avocat nekk ci wet yi fu nekk ñu def fa yow loolu mañu na la ah yow sa kanam nag comme que yow ci salaat si nga féete mbëkkal ci salaat si kese bu fi laal ci leneen la laa wax frige yi nekk sa ndejoor bu ko laal waaw concombre yi nekk sa càmmoñ bu ko laal yépp loolu kenn waxu ko ah non yonent way sala waxu lool mooy bu dee benn ñam la benn façon ñam la nga xam ne plate bi yëpp benn boobu la yow bu boobaa la ñuy bañ ngay tibb fii di tibb fii di tibb fii di tibb fii wala yow la nga lekk la ca baax ci yow jeex nga dem fekk kanamu jàmbur nga ne ko tëll daal di koy jël loolu bii di wal iyaadu billah loolu moom dañ koy tere kon loolu lu am a am lu ama am solo la kon loolu daa nekk loo xam ne lañ bàyyi xel Ah, ah, allahu taala alam waaw kon nag bi nettali tamit mbir moo xam dañ ciy jànge daa concerné woon kenn eh, nga koy nettali ngirum jàngale eh, te doo tudd turam gis nga kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaalisan wa rajulun neewul tuddul tur waajoojee ndax li am solo nekkul tudd tur yi quoi li am solo mooy lay leeral njàngalem yonente bi alayhi salaam lay wane yonente bi alayhi salaam lii la jàngale woon waaye amul solo tout le temps du tout temps lay am solo ñu naan diw la woon voilà ñu naan diw kat moom moom la woon moo taxoon yonent bay saa sa am dafa waxoon lii déedéet loolu du mooy lépp solo voilà bu ko defee ku nekk di xool diw déedéet moo tax sax hadith yu bari da ngay gis naan rajulun rajulun rajulun gis nga alquran yéefér yi Abu Jahlin da koy tudd lu bari mais mooy tudd ak mon monam ak gi muy def waaye du tudd turam waaw Abu Jahlin ma soof ko gis kenn képp lañ tudd turam muy Abu Lahab waaw tabbat yadaa abi lahabin wa tabb waaye déggoo ci Umayya ibn Xalaf façon yooyu yëpp déggoo leen ci biir a kii alquran moo tax wax jooñ nga xam ne ñi nga xam ne xamuñu ba pare nekk ay journaliste wala ay professeur ci leneen loo xam ne xamuñu diine voilà ci wàllu diine ay ay ay lamda lañ ci xamuñ ci dara ñëw di wax ñoo xam ne invité ñoo xam ne ci xam-xam lañ leen xamee diine ba pare di leen imposer di leen pousse ba ñuy wax loo xam ne waruñu ko war a wax loolu mooy li nga xam ne jaaduwut waru waaw ñuy tudd ay tour ah non man nag sama plateau kenn du fi gaar waale man la hé kat moo fi gaar waale parce que da ngeen a xamul njàngale yonent bay sa sa moo tax ngeen naan jaar waale dama leen di laaj waaw alquran ba mu daj ana Abu Jahlin ci biir alquran turam te moo gënoon a waaw te am na aaya yoo xam ne ñépp xam nañ ne moom la yonent bay sa moom la alxuraan di wax mais tuddul turam waaw ñaata la ay nit di def yonent bay sa saam ne maa baalu aqwamin raqal minbar mu yëg minbar bi ne lan moo waral ay nit di wax nàngam ak nàngam ana seen tur ñoom waaw ñoo ñooñu ñëwoon laaj ci soxnaam yi nan lay jaamoo yàlla yooyu ñu wax ko mu mel dañ koo dañ koo xeet waaw ñooñu noonu est-ce que ñoo tudd seen tur kallaa kenn tuddul seen tur lool du am solo kon nag loolu ñi nga xam ne ñooy toppatoo xam-xam talabatul ilmi yi ak ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu ci xam-xam ak boroom xam-xam yi waruñoo topp lamdaay ak lamdaa wa bu man di doon monsieur le président lépp bu xamul diineem waxoon nañ la li al imam Abu Hayyan waxoon al a'rabu ashaddu kufran nekkul ñu dëkk Bawol ak teeñ Bawol <laughs> naan Bawol ak teeñ teeñ mooy buuru Bawol <laughs> Bawol <laughs> ah Bawol ak Kajoor ak Maatam ak yooyu déedéet waaw ki xamul dara ki xamul diineem kooku mooy kaw kaw gi bi na mag bu dee sax palais du euh, Léopold Sédar Senghor lay la lay yeewoo waaw bu dee pale la yeewoo xamul diineem mooy le plus grand des kaw kaw des sénégalais kon nag affaire bi loolu la voilà kooku du la pousser ngay di génn trajectoire teggin yi nga xam ne moom la leen yonent bay sa sam teg moom la leen jàngal ngeen war koo xamal xeet wi yéen ñi war a xamal xeet wi bu dee na da ngeen a mujj nekk wa euh, euh, ñi nga xam ne ñooñee ngeen war a sàmm ñoo leen di ñoom ñoo leen jiit ñoom ñoo leen di sàmm leen ah wara shaati ah yar'a dhi'ba anha fa kayfa idha dhi'abu laha ri'a'u ki nga xamante ne de mooy sàmm gàtt yi lan lay def day euh, protéger gàtt yi till ne leen till lekk leen waa léegi damay laaj nan mooy xew bu dee till yi lañ jox ne leen ay les till les lu ah loups yi les loups venez venez c'est vous qui allez euh, euh vous allez euh, vous occuper vous vous occuper de la du troupeau des brebis yi nga xam ne démb lañ juddu loup bi lu mu leen def da leen naan till na la waaw léegi nan la boroom xam-xam yi di jiitale ñi xamul dara nga xam ne ñoom daal ñooy yor gouvernail bi di xool bala ñoo wax ñu ngi xool peuple bi populace bi lan lañ xalaat est bu ñu waxee lii dinañ leen neex wala dinañ mer wala nangam ak nangam ñuy door a wax cim ñooñee wal iyaazu billah xam nga ne ñooñu moom nekku ñi nga xam ne ñoo war a conduire xeet bi façon yu mel noonu wal iyaazu billah aslahana allah wa iyyakum kon nag ci kaw noonu ñu yem ni bi di ñëw insha allahu taala